ak tur yi nga xamante ne ni moom lañu waxoon walillahi alhamdu wal minna kon nag ñu ngi woon ba léegi ci mbëmbëstal mi ci li nga xamante ne introduction la ci saar bii kon gisoon nañ ne kon laayu njëkk yi ana ci lan lay wax mu ngi wax ci ajug seydina abu bakrin mawlaana siddiq radiyallahu taala anhu wa ardah bi ko suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebalee ginnaaw bi mu ubbee màkka ci li nga xam ne mooy juróom-ñetteelul at mi te juróom-ñeenteelu at mi nag ba aj gi jotee Seydina Siddiq la yónni ngir mu dem suñu boroom wàcc laaye yi ginnaawam mu daal di koy jox Seydina Ali Mawlaana ibn abi taalibin radiallahu taala anhu wa ardah ngir mu dem jàngal ko waa quraysh moo tax ak waa arab yi ñëw di aj moo tax seydina ali ci boppam comme ni ko mawlaana ahmad ibn muhammad ibnu Hanbal solo ci sanad boo xam ne bu baax la nga xamante ne nii Seydina Ali dafa am benn waay bu bokk ci waa Hamadaan boo xamante ne Zayd la tuddoon daal di koy laaj bi mu nee xalifa ne ko waa yow Ali radiyallahu anhu yow amirul mu'miniin alhamdulillah ne ko bi ay shay'in bu'ith waa ana ci lan lala la yonent bi alayhi salaatu wassalaam yebaloon keroog mu ne man de keroog seydina rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa yebal seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu ngir mu jiite aj gi léegi nag daal di may yebal ci ñeenti mbir mooy ñeent yooyu mooy lan laa yadxulul jannata illaa nafsun mu'mina mooy ne du dugg àjjana lu dul bakkan boo xamante ne nii dafa gëm yàlla loolu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne ko demal nga wax ko Seydina Ali ca aj gana ko nekk yëpp wala yatuufu bil bayti uryan te nag bu mu wër kaaba gi à partir de tey bu fi kenn wërati nekk koo xam ne da ngay rafle comme ni nga xamante ne nii noonee la ko arab yi doon defee doon wax naan ñoom yére boo xam ne daal moom masuñ cee mooy yàlla moom la ñuy sol bu ñu ko amul dañuy def yaramu neen di wër kaaba gi léegi nag <laughs> beneen bi muy ñetteel bi mu ne képp koo xamante ne nii dafa amoon accord ay ay poñ yu dox digganteem ak yonent bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak waajoo jële na xam ne moom accord yoo jële day dem à terme day dem ba à son mooy day dem ba fa nga xam ne dëxal ba nga xam ne moom la ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak moom dëxale woon waaye bi nga xam ne moo ci mujj wa an laa yahujjal bayka wa an laa yahujjal mushrikuun wal muslimuun wala wa an laa yahujja ba'da aami mushrik te nag à de tey benn koo xam ne day bokkaale yàlla polythéistes yi mënatuñoo aj seen mujjanteelu aj ci kaaba gi mooy tey mooy at mii di juróom-ñeenteelu at mi loolu mooy li nga xamante ne nii loolee la Seydina Ali ginnaaw bu jàngoon saar bi mooy laaya yi nga xam ne moom lañ la wax ci laayam daal ween bi ba fanweer bi ak juróom-ñaar ni doon def da doon jóg daal di wax lii nga xam ne ñeenti mbir yi noonu la ko doon waxee ba ni nga xamante ne nii baat bi dee comme ni nee ci saxiix yi léegi mu ne Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne man dama doon ànd ak Seydina Ali léegi nag radiyallahu anhuma da doon wax léegi doon na wax di yuuxu ba baat bi faatu ba bi daal di dee mooy mënatu la wax ndax mbir mi mooy da doon yuuxu di wax ci kaw ndax Seydina Ali nee na kero yawmu Arafa Seydina Siddiq bi mu defee xutbaam ba pare dana ma qum yaa Ali dana ma yow Ali jógal fa at addi risaalata rasulillah nga jooxe li nga xamante ne nii mooy bataaxal muy yónneentu bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu la jox nee na ci laa jóg wax leen ko léegi nag ca bésu Arafat waaye nag ma xam ne waaye ca ayyaamu Mina muy yow mu nahri yi yi nga xam ne mooy bésu tabaski ji ak bés yi nga xam ne ñoo ci tegu te ñuy nekk Mina yooyu yépp Seydina Siddiq saa bu ma soon a def discours da doon wax Seydina Ali jógal nga wax léegi di yónnee ay nit ay saxaaba yu bari ne leen wër leen ci tànt yi Seydina Ali ibn Abi Taalib bu waxee ci biir nit ñi di wër ci tànt yi ngir lan ngir jooxe bataaxalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne man de bokk naa comme ni ñëwee ci saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi bokk naa ci ñi nga xam ne Seydina Siddiq ñun la yebaloon ay aywa jóg leen yéen ngeen dem di di wax nit ñi yëgal leen leen leen na gaaw yëgal leen leen li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di yëgal jox ko Seydina Ali léegi yéen it jàppale leen ko ci liggéey bi bi ci liggéey bi mooy dee leen ko wax nit ñi ci ay yaamu mina foo fële nit ñi nekk fa nag laax di wax naan laa yaxujja ñoom ñu dem di yëgal nit ñi laa yaxujja ba'dal aami mushrik wala yatuufa bil bayti uryaan wa yawma léegi nag <laughs> wa annal kii wala yatuufa bil bayti uryaan wala tadxulu aljanna illa nafsun mu'mina ak yu ak yoo yële comme ni ñu waxoon sànq ak tamit que mushrikuuna yi ginnaaw tey dootuñu fi dootuñu fi dootuñu fi lee dootuñu fi aji léegi nag loolu la kon noonu daal ci gàttal loolu nga xam ne noonu lañ doon def nga xamante ne même am na benn riwaay Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu nee na man itam damaa wax a wax a wax a wax di wër ci tànt yeeg fu ne ba ni nga xamante ne sama baat bi man it daa mel ne bu Seydina Ali dafa mujj dee léegi kon loolu la ak ñeneeni saxaaba yu bari ñu leen wax ay wu leen wax ca kaw di ko yëgal nit ñi ci noonu nag ci laaya yooyu nag moom la saar bii di wax ak liñ la waxoon ci ghazwatu Hunayn léegi nag li ci tegu nga xamante ne nii mooy ca laaya 38 ba muy laaya fanweer ba ak juróom ñett foofu nag ba ci saar bi jeexe muy wax leneen lu rëy rëy muy ghazwatu Tabuk muy xare bi nga xamante ne nii muy xare bi nga xam ne mooy bu mujj bu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di xare ci li nga xamante ne ci kaw suuf mooy xare bu mujj nga xam ne comme ni ñu ko waxe woon rapporté mooy ne romains yi te loolu buñ ci ñëwee dañuy wax nii rek bàyyi noonu bu ko defee buñ ñëwee ba war a ubbi loolu nag mooy ubbi laayab 38 bi muy fanweer ak juróom-ñett bu boobaa insha allah comme ni ñu ko defee woon ci ghazwatul fath muy suuratul fath ak yooyu ak xujuraat ak suuratu banu nadir muy suuratu saf insha allah dinañ def ak gazu ak li nga xamante ne mooy ahzaab dinañ def benn tënk bu ndaw ci li nga xamante ne ne moo jëmoon ci xare boobu di gazwatu tabuk nan la demee woon ak nan la jeexee nan la mbir ma demee bu ko defee buñ duggee ci laay bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala mu gën a leer insha allahu taala kon nag ginnaaw loolu nag ñu suñu laay yi suñu boroom nag saar bii nag amul li nga xamante ne nii mooy bismillahir rahmanir rahim moom amu ci comme ni nga xam ne saar yépp da koo am bam des saar bii mooy bi nga xam ne moo ko mujj lan moo tax nag amu ko lool wax yi bari na ci waaye daal li nga xam ne moom lañ ci man a wax mooy ne suñu borom tabaraka wa taala ci boppam mi nga xamante ne yafalu ma yasha te moom mooy ki nga xam ne moo waxoon ne yuthbitul moom moom yamhu llahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitaab moom mi nga xam ne mooy far lu ko soob di saxal wa yuthbit di saxal lu ko soob wa indahu te ne na fa moom ummul kitaab dayu téere téere yi lawhul mahfuz moo ci def loolu nag mooy fii moo ci deful bismillahi rrahmani rrahim loolu la léegi nag kon suñu boroom tabaraka wa di tàmbali kon suuratu tawba at tawba mooy li nga xamante ne nii mooy ak tuub ak dellu ci borom bi tabaaraka wa taala suñu borom gon di tàmbali ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne baraatun min allah baraatun ak deñ min allahi tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala wa ak ndawam bi sallallahu alayhi wa ay mu koy yëgal ila alladina jëme ko ci ñi nga xamante ne ahadtum min al mushrikiin ñoom ngeen amoon ak ñoom ay pacte amoon ak ñoom li nga xamante ne nii mooy ay poñ ay accord minal mushrikiina ko bokk ci way bokkaalekat yi mooy ñañu la waxoon waa fi ñoom tegu nañ nee ndax seen mbos deñoon na de toute façon ci juróom-ñetteelu añ mi ba suñu borom daal di ubbi Makka jaare ko ci loxoy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaan yi ca la waa Banu Bakrin daal di woon liggéey ca dal gën daloon ci waa Xuzaa léegi nag ña desoon ca mushrikuuna ya ca waa Banu Bakrin ña ca desoon ak ñeneen ñoo xam ne dese woon nañ ay yoo xam ne yuñ amoon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom nag di leen wan ne borom bi mooy fii day leeral loo xamante ne lu am am solo la ci li nga xamante ne mooy pas-pasu ngëm-ngëmu jullit bi muy al albaraa wal walaa muy al al walaa mooy nekk koo xam ne méngoo gi nga xam ne moom la jullit bu ne wara a méngoo moroomam ak kooku nu man di doon waaso wu man di doon xeet wu man di bokk couleur bu man di yor lu fu mu man di dëkk lu mu man di am ak lu mu man di ñàkk mooy bennoo gi ñu war a bennoo méngoo seeni mbir méngoo waaye naka noonu mooy deñ gi nga xam ne lañu war a deñ ci kéefër yi ak ci yéeféer yi waaye dañuñ ci ñoom ndax ay nit lañu déedéet dañoo deñ ci ñoom ndax la nga xam ne pas-pas yu bon yañu am mooy ngëm yàlla yi nga xam ne moom la ñu ñàkk ak bokkaale yi nga xam ne moom lañ nekke ak yi nga xamante ne mooy yàlla yi nekke looloo tax nga xam ne loolu ngay bañ ci ñoom loolu nag deñ ci ñoom bañ a nekk koo xamante ne da ngay nekk ak ñoom ay copain keuse ndax lool problème bi mooy dañ lay indi ci li nga xam ne ñoom lañ nekk ba yow bu yi nga xam ne borom bi da koo bañ xaraamal ko yooyu boo tàmmee di dugganteek ñoom nekkanteeg ñoom di demal ak dikkalanteeg ñoom doo def lu ne mujj mel ni ñoom loolu te loolu yonent bi wa salaamuhu alayhi daldi woon na ci mettre en garde fi mu ko woon mooy xare bi nga xam ne tudd na ko ci laaya yii ñu a gis moom lañ la waxoon bi ghazwatu Hunayn ci la waxe woon wax jii ñuy bëgg a wax ne woon wallah la ne woon allahu akbar la tattabi'anna sanana alladhina kaanu min qablikum hatta idha dakhalu fi jahri dabbin dakhalu fi léegi nag ñu ne ko waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam alyahuudu wan nasaara ñoom ngay wax mu ne fa ma mu ne bu ma waxul ñooñ mooy ñu may wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax keroog bon mooy ci gàttal ndax dinañ ci amaana wala ñu wala dinañ ci ñëw bu ñuy wax ghazwatu Hunayn <laughs> en tout cas ci gàttal daal mu ne war naa ne yéen di ngeen topp li nga xam ne mooy yoon tëralinu doxalinu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ba li mooy ci li nga xam ne noonu lañ mel quoi di ko doxale ci mooy yàlla li nga xam ne mooy topp seen bakkan ba di nga xam ne bu buñ duggee sax yéen dootu ngeen sax ànd ak xel di raisonner di xalaat ba bu ñu duggee kàmbu mbëtt sax di ngeen ci ne dabaj ànd ak ñoom léegi nag saxaaba yi radiyallahu anhum ne ko boo yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo koo ci wax ji ñan al yahuud wa nasaara juif yi wala chrétien ak chrétiens yi ñoom ngay wax mu ne bu ma waxul ñooñ ana laay wax loolu wallahi tabaaraka wa taala mooy looloo am ku ñëw biir ndakaaru ñëw ci réewu jullit ñi mooy waxuma ndakaaru ndax moom laa xam muy Sénégal waaye foo dem daanaka noonu la 31 décembre da ngay foog ni ñi ñépp ay chrétien lañ lool ngay yaakaar ni ñu koy feetoo daanaka sax chrétiens yi feetoo wuñ ko noonu wallahu wallahu almustaan kon nag baraatun ak dej minallahi dañ googu parce que moom lañ ñu doxalatul moom lañ ñu xamalatul te boo koy wax ñu naan l'esprit républicain exige ak yi nga xamante ne c'est l'humanisme affaire caaxaan yooyu nga xamante ne du waxu dara loolu noonu waxi caaxaan la yoo xam ne te kat bés bu nekk ñu gis loo xam ne ñi la koy wax moom bu dee seen intérêt la wala seen doomu réew la ci américains yeeg afran ji yeeg français yeeg occidentaux yi ñoom moom seen doomu réew yemul mukk doomu africain bi bakkanu africain bi loolu ñun